kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn li nga xam ne moo doon kitaabul fadaa'il téereem gëneel yi euh, te xadis biñ ci mujjoon gis ci chapitre bi mujjoon mu doon chapitre bi ko tëjoon muy deux cent trente et un baabu fadli man fattara saa'iman wa fadli saa'imi alladhi yu'kalu yu'kalu 'indahu wa du'aa'i al-aakili lil-ma'kuuli 'indahu hadith biñ ci mujj woon a gis te moo tëjoon chapitre boobu ak téere kitaabul fadaa'il moo doon 1267 mu ne woon waan Anas radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jaa'a ila Sa'd ibn Ubaadata radiyallahu anhu fa jaa'a bi khubzin wa zaytin fa akala ba nim jeexee walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a ubbi téere bu bees waxoon nañ la téere la boo xam ne téere yi jàll yépp diñ jàlloon moo ci gënoon a gudd bii moo ci gën a gàtt waaw <laughs> mooy kitaabul i'tikaaf téere l'itikaaf luy l'itikaaf dinañ ci ñëw insha allahu taala tey ñu ubbi suñu chapitre bi téere bi boobu bees bi di tom bu bees ci ñun di tom ci chara bi numéro cinquante six ginnaaw bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi walillahi alhamdu wal di ko commencé tey yawmul euh, thulatha le quinze Dhul Qa'da mille quatre cent quarante six muy mardi quinze Dhul Qa'da mille quatre cent quarante six Euh, dëppoo ak mardi 13 mai 2025 ci atum grégorien bi madinati Villeurbanne al faransawiya kon walillahi alhamdu wal minna di ñaan borom bi mu daal di ñuy may kàdd mëdd te may ñu ñu àggale téere bi wax nañ la téere bu gàtt la euh, téere la boo xam ne ñetti xadiis kese fi kitaab la boo xam ne ñetti xadiis kese Eh, ba àggale téere bi yëpp walillahi alhamdu wal minna amin kon al imam mu andi beneen téere kitaabul i'tikaaf mu ne téereem l'intikaaf moo luy l'intikaaf retraite spirituelle la ko tubaab bi woowe booy def ci jàkka ji waaw manoo ko def feneen nekkul na damay dem ca àll ba du boobu de xalwa googu déedéet di wéet man kese déedéet bii ci jàkka képp lañ ko mën a defe te dinañ gis àtte yooyu insha allah même bu dee ne imaam taxawul ci yooyu mais insha allah tey jataay bi ci lool kese lay nekk bii di ñëw ñu daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy euh, li mu def ci xadiis euh, yi ñetti xadiis yi kon al i'tikaaf baat la boo xamante ne mu ngi jóge ci akafa ala shay'i ukufan wa akfa mooy bu ne waraab danaan akafa ala shay'i ukufan akafa mooy bóof na ala shay'i ci kaw mbir mooy sax na ci waaw moo tax al imaam an-Nawawi ci al majmu'a bi muy shara li nga xam ne mooy téeréb al imaam ash-Shirazi Abu Ishaq rahmatullah alayhi mu ne aslul i'tikaafi fi lugha al-labthu wal-habsu wal-mulaazama waaw mu ne liy cosaanu i'tikaaf ci làkku arab buñ ko waxee étymologiquement mooy al sax booy sax fenn wal-habsu ak tëj fa sa bopp wal-mulaazama ak takkoo gi ngay takkoo foofee waaw loolu la al imaamu euh, al-Nawawi wax foofee al imaam al al loolu mu ngi ko wax ci lii ci al-Majmu'a waaye ñëwee ci euh, al-Minhaj moom al-imam al-Hafiz an-Nawawi mu ne huwa fi al-lugha bi muy sharh téereb imam Muslim bi mu def kitaabul i'tikaaf mu ne huwa fi al-lugha al-habs wal-makth wal-luzum mooy ak tëj ak sax ak taqoog loolu mooy fenn loolu mooy ci luga loolu la al imaam Hajar rahimahullah mu ne ci al fath al i'tikaaf lugatan luzumu shay'i wa habsu nafsi alayhi waaw mooy taqoo mbir tëj ci sa kon loolu ci gàttal mooy li nga xamante ne nii euh, mooy baatu l'intikaaf foofu la jóge waaw Allahu léegi nag ci wàllu sharia loolu mooy làkk arab bu ñu nee intikaaf kon mooy sax fenn tëj fa sa bopp téye fa sa bopp takkook foofu waaw loolu mooy inti comme ni ganaar gi di bóofe ci nen yi bu nenee niñ ci ñëw bóof noonu sax ci toog ci lu yàgg voilà waaw léegi nag waa ci wàllu sharia nag buñ ko waxee luñ ci jublu al imaam an-Nawawi rahimahullah wax ci al majmu' mu ne Ah. doon na wax tamit bon toxaloon na ci Majmu' waxu imaam seen sëriñ imaam Ash-Shafi'i mu ne ci sunanu Harmala mooy Harmala mel ne Ibn Yahya at-Tujibi nekkoon àndandoowam nekkoon taalibe moom ash tamit mu ne ko sëriñ bi Ash-Shafi'i nee na i'tikaafu mar'i shay'an wa habsu nafsihi alayhi kaana aw isma loolu mu ngi ñëw nag ci wàllu lii mooy ci wàllu lan ci wàllu euh, euh, euh, li nga xam ne baat bi li muy tekk mu ne ba léegi ci lañ nekk léegi na ñëw ci shar'an léegi te mu ngi lii imaamu Shafi'i wax mu ngi commencé di di di di agsi foofu waaye dalaa bëgg a wax même étymologiquement tëj sa bopp fenn tekkiwul fa ngay tëj sa bopp di fa takkoo moom lu baax kese nga fay def mu ne moo tax nee na lu zuumul mar i mooy saxuk nit ki takkook nit ki am benn mbir wa habsu nafsi ak yëpp téeg miy tëj boppam alayhi ci mbir moomee birran kaana aw isman moo xam nag la mu tëj boppam lu baax la wala lu bon waaw mu ne qaala allahu taala al imam ash-shafi'i mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegut nee na te suratul anbiya hmm? bi nga xamante ne nii moom la euh, seydina ibrahim ah nabiyullah doon laaj ay ñoñam doo baayam waaw mu ne wala qad imaamu Shafi'i nag imaamu Nawawi lim indi indiwu ci bii mais ñun ñoo ko wax ngir nga jël affaire bi ñoo ñoo dem ba kaw aaya bi ngir nga xam euh, mbir mi waaw mu ne wala qad aatayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi aalimin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين banim jeexe borom bi ne wala xat dëgg-dëgg ca suuratul anbiya ay aaya cinquante et un ba cinquante deux mu ne wala xat dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu Ibrahima yonent ba ñu doon wax Ibrahim muy alxalilu alayhi salatu wasalaam rushdahu ak jubam ga xam ne ci laako ko jubale te ci lay jubale nit ñi min qablu lu jiitu wa kunna bihi aalimin te ku ñu xamoon mbiram yépp dañoo newoon ñoo ko peegoon waaw id qaala fàttalikul ba nga xam ne moom ci la wax moom Ibrahim moo mële sayidina alayhi salatu wasalaam li abihi waxoon ko baayam wa qawmihi ak ay ñoñam ne leen waaye it ma hadihi mooy seen seen statut yi lan mooy seen matt yi ngeen ngeen ngeen ngeen defar seen xeer yi ngeen defar allati yi nga xam ne muy xërëm yi antum yéen laha aakifun moom ngeen daal ngeen ngeen ngeen saxuk moom rek fu ñu leen fekk yéen ngi ci di raaya ka diwa ka defar nag ak a toroxlu lii mooy lan xaalu gaa yi ne leen kon muy aakifun mu ngi noonu mooy dañu woon taxaw moom foo leen fekk ñu ngi ci waaw ñu ngi ci yàlla yi rek seen lépp di tourner autour des idoles yi nga xam ne muy xërëm yi nga xam ne ñoom ñoo ko defaral seen bopp Seydina Ibrahim doon leen laaj laaju taw bii xak waaru waaw waaw xaalu ñu naan ko wajat naa ñun de boo gisee lii dañoo fekk aba ana suñu bàyyi <laughs> laha abidin doon jaamu lii moo tax ñun ñu nekk ci nii mu ne qaala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin waaw dëgg dëgg ngir mu tontu leen ne leen di xam ngeen ne est-ce que xam ngeen ne yéen ak seen maam yi fi newoon ak seen ayel yi seen baay yi yéen a ngi woon ci cànkute goo xam ne gu leen naññ la gu dara raxam <laughs> kon loolu ci lan lañ nekkoon ñoom boobu ci lu bon waaw ma hadhihi tamasilu allati antum laha ankifun lan mooy xërëm yi ma gis ngeen xam ne moom ngeen sëgg rek nu daal di takk takkook moom rek taa su ne yéen a ngi ci rek waaw kon lool ci lu bon la moo tax imaam al al al Shafi'i ne loolu nag mooy euh, luzumul marihat wa habsu nafsi ali birran kaana moo xam la mu tëj boppam téye ci boppam takkoog moom lu baax la wala lu bon kon ñii alquran wax ci lan lañ takkoo ñoom lu yées lañ euh, takkoo ak li nga xamante ne mooy seen xërum yooyee nga xam ne moom lañ gis waaw léegi mu ne la beneen al imaam al Shafi'i ba léegi al imaam. an wii di toxal waxam ci al-Majmuu' mu ne waqaala mu ne ba léegi liy wane ne mooy nga tëj sa bopp lu baax wala lu bon mu ne waqaala ta'aala borom bi ginnaaw boobu wax na ba léegi muy wax boobu it tàmbaliwul ta njaalbeenu aay bi ñun dañuy tàmbali tàmbale njaalbeenu aay bi gën ngi gën gis moom dafa commencé waqaala ta'aala fa ataw ala qawmin waaw mooy bi nga xam ne Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ñu ngi doon gis taayile ci affaire tamxarit ke ne yahuud dañ ne neen saa salaam bi mu leen laajee lan moo tax ngeen di war bés bi ñu ne hada yawmun azim hada yawmun najja allahu fiha fihi musa wa bani israil wa gharaqa fir'aun <laughs> ñu ne ko waay bés bi bés la boo xam ne bu mag la bés la boo xam ne borom bi tabaraka wa taala da ci muccal seydina musa ah alayhi salatu wassalam ak banu israil ñi ko gëmoon radiyallahu anhum wa euh, euh, salaatu wa salaamu ala israil ah ci firaw ci seen noon ba ba pare labal ci firaw na kon léegi nag loolu lay nettali fii mooy nettali boobu nga xam ne bari na lu mu ñëw ci euh, kii alquran léegi bi mu leen muccalee nag waa banu israil au lieu ñu sant yàlla au lieu ñu sant yàlla ju dekk ci leneen waaw mu ne ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim suuratul a'raaf aaya 138 wa jaawaznaa bi banii israa'iila al-bahra fataw alaa qawmin ya'kufuuna alaa asnaamin lahum qaaluu yaa Muusaa ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aalihatun qaala innakum qawmun tajhaluun voilà mu ne wa jaawaznaa bañ leen muccalee jéggil leen ndox ndox ma muy géej ga mer ñu mucc ci Firawna ak ay wa mala'ahu ak ay ay min Firawna wa mala'ihi ak ak gàngooram gaak ña leen naroon a faagaagal au ñu sant yàlla ñu daal di def ay tojaange waaw nan lañ ko defee mooy biñ leen jéggalee banu Israaïl al bahr géej ga muccal leen ca Firawna fa ataw ñu daal di dikk romb nag ca seen yoon wañ doon dem xaw qawmin def escale ci ay nit ñoo xam ne yaqufuna ñoom ñu nga bóof ala asnaamin ala ala mooy akafa ala dafa am ak aakifuna ah, laha aakifun hmm? akafa ala Allahu akbar ala shay'i kon mu ne yéen ñu fekk gaa yooyu nga ay nit ñoo xam ne yaakufuuna hmm? akafa mën na nekk akafa yaakufu ak wala yaakifu ñaar yëpp baax na waaye fii yaakufuuna ñu nga fekk ay nit ñoo xamante ne moom hein yaakufuuna ñu nga bóof ala asnaamin mooy nekk rek seen xërëm lahum yoo xam ne ñoom la ñeel di leen ray torox lu la ko jaamoo ko nee nañ yoolu waa banu israil gis ñooñee ñu ñee leen wal iyaadu billah qaalu ñu ne ya Muusa hé Muusa <laughs> ya rasulallah seen yoon newu ci lii rek problème la ya Muusa é yow Muusa <laughs> alayhi salaam ij'al ilaahan waaye defaral ñu ab yàlla waay boo xam ne dañ koy présenter mooy présenter ñu ab yàlla boo xam ne dañuy koy mën a gis loo xam ne mooy représenter yàlla ji defal ñu représentation de yàlla ji bopp kamalahum aliha comme ñoom ñii liñ amee ay yàlla yu bari ay idole yu bari ay xërëm yu bari defal ñu ci benn bu dee yàlla bi ñuy wax ne moom la ñu war a gëm moom la ñu gëm te moo ñu muccal mais defal ñu ci loo xam ne buñ ko xoolee moom la ñuy fàttali dag bi ci raaye ka diwa ka tool xaala mu ne leen innakum digg digg Seydina Muusaa xool la jaaxle ko wax mii ñii fi boroom bi jaar ak ñoom jib lañ doon daj Égypte ca Firawna ak métti gi borom bi muccal leen génn ci lool te ñu gisoon Firawna ne toppoon leen en plus nar leen a faagaagal ñu gis aayay yàlla yu mag yi ni Seydina Muusaa def dóor yàq wi ci géej gi ñu man cee jàll Firawna ñëw lap loolu lépp jàngalu leen tus dara anit yi ñu ñëw gis ay nit ñoo xam ne ab jaam ñu gis noonu naan yow defal ñu ah, ab yàlla comme ñii nii ñu gis nii ñoom noonu lañ ko amee. Seydina Muusaa désespéré ko jaaxle nañ innakum dëgg dëgg yéen qawmun tajhaluun yéen ay nit riir dëgg mooy yéen. yéen ñii <laughs> waaw parce que ku gis loolu lépp moom mën a laaj laaj yu mel nii mooy vraiment kooku riir na quoi hmm. kon fii loo am. ala qawmin ya'kufuuna ala asnaamin ñu koy bóof di takkook seen xërëm yi nga xam ne lahum ñoom la leen ñeel di bokkaale yàlla kon lii ci lan la ci mbon waaw léegi nag ginnaaw loolu mu ne waqaala lii ci ismu la mu ne imaamu Shaafi'i ba léegi mu ne léegi nag muy indi côté bi nga xam ne nag boobu nag alquran da koo tudd waaye ci baax la alhamdulillah moo ci lu baax la nag mu ne borom bi nee na wa qaala ta'ala fil wax na nag ci baat bi indi na ko alquran waaye ci loo xam ne taq tëj sa bopp alhamdulilah ak taqoo ak mbir waaye ci li nga xam ne mooy lu baax la mooy ca suuratul baqara gis nañ ko fi taayee moom nag dafa commencé fi ko soxlaa wala na la commencé mais aaya bi ci kaw la commencé bi boroom bi naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim uhilla lakum laylata siyaamir rafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fataaba alaykum wa afaa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد tilka xuduudullahi fala taqrabuha kadalika yubayyinu allahu ayatihi linnas kadalika yubayyinu allahu ayatihi linnas la'allahum yattaquun voilà mooy aaya boobu siiw na uhilla lakum daganal leen ñeel leen laylata siyaam guddi koor ar-rafatu mooy jonjoo ilaa nisaa'ikum jak seen soxna yi hunna ñoom libaasun lakum seen yére len wa antum teen libaasun lahunna seen yére ngir seen soxna ya alima borom bi xam ne dëgg-dëgg annakum kene yeen kuntum nekkoon ngeen taxtaanuuna doon trompe di nax anfusakum seen bopp fa taaba alaykum borom bi indiwaat leen nangu seen do wa afa ankum te jëllale na jéggalal na leen ah la ngeen defoon te waru ngeen ko woon a def mooy koor ga jamono mooy lii mooy bu njëkk ba nga xam ne boo fi xasee nelaw boo xasee lekk boo nelawee doo boo yeewoo ci guddi gi doo boo dogee man ngaa lekk man ngaa naan man ngaa joteeg sa soxna wala loolu lépp mais ku ci xasa nelaw boo yeewuwaatee même bu guddi gi desee c'est interdit voilà loolu la borom bi na nag ña nga xam ne ñoom respecté wu ñoom lool xam na leen ah voilà léegi nag delloosi na leen nangu na seen tuub fal aana léegi teggi naa sax àtte boobu baashiruhunna waaw man ngeen di jonjoog ñoom wabtahu ta bu ngeen di jonjoog ñoom ngeen sàkku maa la nga xam ne kataballahu lakum moom la borom bi bind ngir yéen wakulu te ngeen lekk washrabu te ngeen naan hatta ba ni nga xam ne yatabayyana lakumul xaytul abyad ba ni nga xam ne ci lay ràññee koo leer ngeen mën a ràññee alxaytul abyad muy buum gu weex gi minal xaytil aswadi ci buum gu ñuul gi minal summa ginnaaw gi atimmu na ngeen matal as-siyaama muy koor gi ilal layl mooy na ngeen dem ba timis wala tubaashiruhunna léegi fii la bu leen jonjoog seen soxna yi de di leen wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a ngi def i'tikaaf yéen a ngi takkook sax ci jàkka ja fil masaajid ci jàkka yi mu ne tilka li huduudullah lii fi tudd yépp tere ko nag mooy dëxali yàlla yi nga xam ne frontières yi nga xam ne moom la rëdd ah fala taqrabuha bu leen ko jege waaw bu leen ko jege de kadhalika naka ne yubayyinu lay leeral allahu borom bi tabaraka wa taala ayati laayaam yi linnaas ngir nit ñi la'allahum bu defee yattaqun ñuy gën a teet seen borom ci lépp di sóoraale seen borom ah borom bi waxoon na bu ñu ko jege sa ragal yàlla di jariñ dara sag suuraale yàlla ci yëpp ba tax ngay takku ay digalam tay sore ak ay ay tereem kon yii laal imaamu ash-Shafi'i rahimahullah wax wane que ci alquran atafa am na day am ci bu ci mu arab mooy ci étymologique ci arab day takkook nit takkook muy takkook mbir boo xam lu baax la wala lu bon indil nañu loolu wallahu taala alam wa rahimahullahu taala léegi nag ah, al imaamu wii nag mu teg ci mu ne wa summiya al i'tikaafu shar'i i'tikaafan léegi nag ginnaaw lii lépp ci eh, loolu li ñu doon wax fii yépp mooy lughatan ci wàllu étymologique langue léegi ci wàllu sharia buñ ne nee i'tikaaf lan la mu ne wa summiya tudd nañ nag al i'tikaaf i'tikaaf baat boobu muy retraite spirituelle boobu nit ki def ci à la mosquée nag voilà al shar'i bi nga xam ne mooy ci moo sharia ci wàllu ni ko al al quraan ak sunna yoonale ñu tudde ko intikaafan lu tax li mulaazamatil masjid ndax aji def ko day takkook jàkka ji góor jigéen a ci yam waaw kay mu ngi mu ne yuqaalu akafa yaqufu wa yaqifu dañuy wax akafa yaqufu ak yaqifu voilà léegi euh, kon loolu la wax euh, mu des al imaam al xaafiz al ibn Hajar rahimahullah moom mu ne wa shar'an kanta i'tikaf ci sharia lan lay tekki mooy lan lan lañ ci jublu mu ne al muqaamu fi l masjidi min shakhsin maxsuus ala sifatin maxsuusa voilà mooy al sax gi nit gi sax nekk fi l masjidi ci jàkka ji min shakhsin min shakhsin tukkee ci benn nit benn waay boo xamante ne maxsuus bu jagoo la ala sifatin ci wàllu joo xam ne parce que bu la nee shakhsul maxsus du ku n'importe qui parce que ñi nga xam dañ leen di tere comme euh, ñun sax ci jàkk ji parce que dañoo am bërëg ak yooyu nekk ci biir di fa def ay façon jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi lañ la waxaa ah. ala sifatin maxsuusa ci façon euh, boo xam ne ci melo goo xam ne gu jagoo la al imaam al nawawi ci al minhaj mu ne wa fi shar'i euh, al maks fi al masjid min shakhsin maxsuus bi sifatin maxsuusa voilà mu ne loolu mooy sax ci jàkka ji ci comme li imaam alxaam na xajar wax moom waxoon na ko lu jiitu nit koo xam ne ku jagoo la ci melo façon boo xam ne bu jagoo la léegi nag kon lii mooy li nga xamante ne loolu la ci wàllu sharia kon gis nañ ne mooy e, nit ki sax gu muy sax ci li nga xamante ne nii mooy ci jàkka ji ngir di fa def ay jaamu yàlla ngir di teewlu boroomam nekk ci ay jaamu yàlla waaw kay wallahu taala a'lam ah léegi nag imaamu Nawawi mu ne wa yusammal intikaafu jiwaara mu ne intikaaf dañ koy woowe jiwaara mooy almujaawara <laughs> almujaawara parce que loolu wax wute la bu ndaw boo xam ne bon li gën a dëgër c'est la mooy li li lay wax ni parce que moom dane ci alminhaj moom da ci dafa ne i'tikaf de toute façon moo mujaawara benn la waaw benn la euh, loolu nag waa jumhur dañ ne mooy moo mais mujaawara mooy euh, dëkkaale jegewaale yi li jàkka ji ak tamit foo xam ne dëkkaale nga xam ne dangay day def ay jaamu yàlla loolu euh, boroom xam-xam yi bon wuute bu ndaw moo ci am jamaahirul ulama hein dañu ne mais mujaawara ak i'tikaaf c'est la même chose say synonyme kese lañ te lool ku mel ni al imaam al jawhari ci waa ahlul lugha loolu lañ wax ñoom imaam ibn al asir ci an-nihaaya loolu la wax hein waaye dafa am ñoo xam ne ku mel ni tamit euh, ñoom Ata ibn Abi Rabah euh, taalib imaam ibn Mas'ud bi ak jamaahirul ulama loolu wax voilà hein loolu euh, ñoom euh, kii boobu nu mu tudd nu mu tudd non pas Ata euh, Amr ibn moo wax beneen wax bi Amr ibn Dinar boobu laa bëgg a wax waaw daaj koo laaj ne ko waaye aljiwaaru ak al i'tikaaf benn la ah mu ne benn kese la waaw benn kese la kanta Ata nag Ata moo ne mbir mi bokkuñu waaw dañ koo laaj ne ko waaw jiwaar ak i'tikaaf ñoom dañu wute wala benn mbir la mu ne ñoom bal huma muxtalifataan li am ba des mooy ñoom ñaar dañoo wute léegi moom mu tekkanta mu mu leeral wax gi li tax mu wax lool mu ne ndax kaanat buyuutu nabi sallallahu alayhi wasallam fil masjid falamma takafa fi shahri ramadan xaraja min buyutihi ila batni al masjid fa takafa fihi waaw mu ne parce que néegu soxnaa yonent bay saa saam presque ci jàkka ji dalaa bëgg a wax dañu takkaloo woon mais ça veut pas dire que ci biir jàkka ji da ngay ñëw ci biir jàkka ji fa la néeg gi ne woon waxu la loolu mooy dañoo takkaloo woon la la bëgg wax mu ne bi nga xamante ne ci la yonent bay saa saam di def intikaaf ci shahru ramadan weeru koor dafa génn ci néegam yooyee néegu soxnaam yi daal di dugg ci biir jàkka ji mu daal di fay def intikaaf des foofee euh, yenn yi fukki fan Eh, bi mu mujjee génn àddina ba at mi mujjee génn àddina ñaar fukki fan léegi eh, tat intikaaf na tamit ci lu dul ramadaan ah, yeneen weer voilà léegi eh, kon loolu lay wax loolu mu ne kon intikaaf bi ci biir jàkka ja la dem loolu la mu ne léegi nag ñu ne ko waa ata waa kon léegi <laughs> mu ne bu benn ñu ne ko mais bu benn nit waxee man de war na ci man daal di intikaaf ay fan waa léegi fa fii jaw fii laa budda mooy kon il faut mu nekk mu dem ba ci biir jàkka ja loolu man da ñàkk mu ne waaw mu ñu ne ko waaw wa in qaala waaye bu dee waa ji dane alayya jiwaaru ayaamin man de war na ci man ma dëkkaale jàkka ji mooy saa borom ndax dëkkaalewul ak miiru jàkka ji lool mooy boroom bi nga xam ne néegam la ngir di fa def ay xeetu jaam yàlla waaye ay yaam ay fan fa baabuhu est ce buntu jàkka ji dina ko doy wala il faut mu dugg ba ca biir ah moom mu ne buntam dina ko doy mooy bu defee ci buntu bi dalaa bëgg a wax ne kon mooy i'tikaf il faut mu nekk ca biir jàkka ja bu dee nag jiwaar moom mën na nekk sax ci booboo taqaloog jàkka jeeg yooyu waaw waaye euh, loolu euh, <laughs> lay sa bi dëgër waaw waaw te lu mel noonu nag euh, al-Ata wax suhayli rahimahullah moom loolu la wax comme ni nga xam ne noonu la boroom tarxu tasrib di al imam Waliyuddin daal di indi mu ngi doon nettali ne moo indi nettali waaw ne moom euh, as-Suhayli rahimahullah tudd Maliki la dëkkoon fii Andalousie ne woon euh, kii bi mooy ci téereem bu siiw bi ar-Rawdul Unuf <laughs> siira lañ ko doon gis te ne am na diggante mujaawara wala jiwaar dañ koy wax jiwaar di ko wax mujaawara ak i'tikaaf am na am na wuute kay ndax mu ne anna al i'tikaaf la yakunu illa daaxila al masjid ndax i'tikaaf du nekk lu dul ci biir jàkka ji wal jiwaar qad yakunu xaarija alors que bu dee eh, eh, jiwaar mooy mujaawara mën na nekk am biti de jàkka ji waaw mu ne na ko noonu la el imaam ibn abdul bar ak ñeneen waaye loolu dëggu de toute façon eh, jiwaar ak i'tikaaf c'est la même chose comme li nga xam ne moom la al imaamu alxaafizu nawawi ci alminhaj wax ne wa yusamma al i'tikaafu jiwaara waaw kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solo la mu ne loolu li koy wane mu ne parce que euh, bokk na ci wa minha al ahadiisu euh, euh, as-saxiixa minha hadiisu Aysa fi awaa'il al-i'tikaaf min saxiix al-Buxaari rahimahullah anna qaalat radiyallahu anha kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusghi ilayya ra'si ra'sahu wa huwa mujaawirun fil masjidi fa urajjilu wa ana haa'id voilà mu ne ndax yeneen saa salaam da doon def mujaawara te loolu mooy i'tikaaf te boobu la même xew-xew boobu la mooy yu defee i'tikaaf euh, da nekk ci jàkka ji comme que jàkka ji ak néegu Sayyidatu Aisha ñoo takkaloo woon rideau bi rek da doon xëcc yeneen saa salaam léeg da doon euh, da ko doon euh, yooral boppam mu koy peñeel boppam te moom mu ngi ci néegam néegu Sayyidatu Aisha Euh, rido bi kese dox digganteem ak jàkka ji yooyu saa sam génnul jàkka ji bopp bi kese lay lay la féetale foofu mu ko koy peñeel voilà kon loolu bu doon ne loolu tam mujaawir wa huwa mujaawirun fil masjid fa urajjiluhu ma koy peñe wa ana xaayit fekk man sama euh, euh, li nga xam ne mooy xaal mooy dama am mbërëg voilà kon loolu lu leer la quoi hmm? wallahu taala alam léegi nag am na yeneen façon masala yoo xamante ne nii dafa am ci wàllu masala euh, mooy wàllu i'tikaaf léegi ginnaaw bi ñu xamee lii waa léegi i'tikaaf lan mooy àtteem mooy est farata la wala boog sunna la wala lu xaraam la wala lu ñu sib la wala lu ñu sopp kese la yam mooy àtte yooyu dañ naan la loolu boroom xam-xam yi ijmaa am na comme la imam Ibnul Munzir ne ajmaa ahlul ilmi ala anna al i'tikaafa sunna waaw laa yajibu ala an-naasi fardan illaa an yujiba al mar'u ala nafsihi al i'tikaafa nadaran fa yajibu alayhi waaw mu ne boroom xam-xam yi daal dinañuy consensus communautaire que ni i'tikaaf moom sunna la waaw warul ci nit ñi ah. du loo xam ne lu war ak farata la lu dul nit ki daal di koy nizar voilà nit koo xam ne dafa nizar ne borom bi bu lii xewee dinaa la defal itikaaf nangam waaw kay comme li Seydina Omar waxoon yeneen saa salaam ah yeneen saa salaam man de nazartu damaa nizaroon gisoon nañ xadiis boobu ci bi ca jaahiliya kenn dinaa itikaaf ci li nga xamante ne nii mooy ci kaawa gi euh, ak guddi yeneen saa salaam ne ko awfi bi nadrik matalal sa nizar voilà. ci kooku kese nekk farata mais sinon i'tikaf laysa bi farata waaw laysa farata